Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellusiwaat ci sunu programme bi di waxtaanu fajar di ñaan borom bi tabaraka wa ta'ala mu boole ñu defal tawfiq te defal leen ko ñu ngi ci ñaar fukkeelu bind ak ñaar te mooy vingt-deuxième leçon vingt-deuxième épisode jotaay ci eh, téere bi di Ashariyaat Ibn al-Qayyim alayhi rahmatu alamin eh, mbokki jullit yi eh, li Cheikh Abdul Aziz Al Madaxil Al Mutayri ngi woon ci démb ñi nga doon leeral aju ci masala yi nga xam ne moom la mujjee téereem bi ala e, e, moom la mujje fukki koosam yi aju ci muñ ci baroo bi ci ak mooy yàlla démb mi ngi doon leeral li nga xam ne moo di am solo ki nga xam ne am na solo ko am na so am na ko solo muñ ba mën a def topp yàlla yi mu tofal ci beneen masala boo xam ne day leeral Eh, ci ne ñaari muñ yi ban moo gën muñ ci topp yàlla muñ ci fexe ba doo tàbbi ci ak mooy yàlla moo gën wala muñ ci mën a def topp yàlla yi ñu indi woon ci wax ju njëkk ji te mooy ñu wax ni la gën ci ñaari muñ yi mooy guñ muñ ba doo tàbbi ci ak mooy yàlla tabaraka wa taala indi woon ci ay lay ah, tey jii ñu mujje nag ci wax ji mujj ci ak li ci Ibnul Qayyim wax faram-fàcce yim ci joxe nee na wa rajjahat taifatun wa rajjahat taifatun as-sabra ala at-ta'ati bina'an minha ala anna fi'la al-ma'muri afdalu min tarki al-manhiyat wa ihtajjat ala dhalika binahwin min 'ishrina hujja wa la rayba anna fi'la al-ma'murati innama yatimmu bis-sabri 'alayha فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل nee na warajjaxat lëngal na maanaam dëgëral na taifatun ab kuréel as-sabra muñ ala taati ci topp yàlla binaan ngir tabax ko minha ci moom ala anna fi'lal dañ koo tabax binaan minha dañoo tabax minha ci moom dañ koo tabax ci lan lañ ko teg mu ne ala anna fi'lal ma'muraati dañ koo tabax ci ne fi'l al-ma'muri ala anna fi'l al ci ne jëf yi li nga xam ne lu ñu digle la jëf joo xam ne lu ñu digle la afdalu afdalu moo gën min tarki al ci bàyyi li ñuy tere waxtajat layoo layoona ala dhalika ci loole laytoona maanaam layoona ci loolee mu wax bi naxwin ci lu toll min ishriina xujja ñaar fukki ñaar fukki lay am na kuréel boo xam ne dañoo lënkal dañoo dëgëral ci ne déedéet la mu la gën kay mooy muñ ci mën a def topp yàlla yi digal yàlla yi moo muñ moo gën fan lañ ko tabax fan lañ teg loolu ban cause ci lañ ko tabax ban preuve dañoo wax ne def lu ñu digle moo gën bàyyi lu ñu tere def lu ñu digle bàyyi lu ñu tere loolu mu wax nag indil na ko indil nañ ko lu toll loolu ñuy wax indil nañ ko lu tollook ñaar fukki lay Ibnul Qayyim nag indiwu ko fii rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a waaye bokk na ci seen preuve seen preuve yi sukkandiku rek mooy dañoo wax ne jëf lu baax def lu ñu digle moo gën bàyyi lu ñu tere ne wala rayba anna fi'la al-ma'murati wala rayba mu sikk sàkk ci ne anna fi'la al-ma'murati ci ne jëfe lu ñu digle jëf jëfi lu ñu digle innama yatimmu dana mate dana yegge dana yembe bi sabri ci muñ alayha ci moom fa ida kaana bu nekkee fi'luha ak jëfam ak defam afdala di gën kon kaana day nekk as-sabru muñ alayha ci moom afdala di li gën ñu amul sikk sàkk ci ne moom yi ñu tere yi ñu digle moom def ko maanaam fi muy yembe fi muy mën a mate mooy muñ muñ ci loolee yi ñu digle boo muñu doo ko mën a def ñëpp xam nañ ko waaw muñ xam nga ne digle jaamu yi ci ëpp muñ moo koy mën a yeggale muñ mooy tax doomu aadama man koo taxawee jël ci lu mel ne woor koor muñ moo koy mën a def asaka faaw dangay ngay ànd ak li nga xam ne moo di mën a muñ ànd ak xol bu yaatu mën koo génne xaj màkk niki noonu ci li gën a feeña sax ma ne kon su fekkee ginnaaw jëf yi ñu bala moo mën a yegg faw bala nga ko mën a def faw dangay ngay mën muñ kon nag su fekkee def ko moo gën kon muñ fana fexe ba man koo def kon dafay nekk loo xam ne lu gën la mm-hmm. loolu itam ci seen lay yi ci la ci la bokk ginnaaw def lu ñu digle yépp ci muñ la tege kon nag wax dëgg yàlla euh, bu fekkee def ko kon mooy la gën def lu ñu digle su fekkee moo gën kon nag ñëpp war nañoo xam ne muñ ci muñ ba fex muñ ci fexe ba mën koo def Euh, kon mooy dafay nekk loo xam ne mooy gën ci muñ ci bàyyi euh, muñ ci mën a bàyyi li nga xam ne moo di mooy yàlla waaye nag am na faram-fàccee bu ci joxe faram-fàccee bu mu ci joxe nee na wa faslu nisaa'i fi dhalik anna hadha yaxtalifu bi ixtilaafi taa'ati wal ma'siyati nee na wa faslu nisaa'i teqale xëccooga fi dhalika ci loolee maanaam juyoo gi jaar seen diggante ñaar ñi ñi wax ne muñ ci bàyyi topp bàyyi mooy yàlla yi moo gën ñii muñ ci topp yàlla moo gën muñ ba fexe muñ ci mën a def topp yàlla yi moo gën nee na seen xëccoo boobu la koy faram-fàcce dañuy wax ne anna hadha fi dhalika ci loolee lay faram-fàcce seen xëccoo boobu mu ne anna hadha naka lii day te muy muñ ci boppam rek seen wax jooju yaxtalifu dafay wuute bi ixtilaafi taati ci wuuteeg topp yàlla gi wal maasiyat ak mooy yàlla gi maanaam muñ ci boppam ñoom ñaar ñi muñ ci mën a bàyyi mooy yàlla yi muñ ci def topp yàlla yi ak wuute da ciy am ñoom ñaar dañuy tàqaliko dañuy wuute ci kemtulaayu wuuteeg mooy yàlla topp yàlla yi ak mooy yàlla yi kon seen gënalante kenn ku nekk da nga am foo gëne sa moroom mu leeral ko mu ne man mu ne fa sabru ala taati al muazzamati al kabirati afdalu min as-sabri an al ma'siyati as-saghirati ad-daniya mu ne fa sabru muñ ala taati bu mën a def topp yàlla ga almuazamati nga diguñ màggal alkabirati di ay jërëy afdalu nee na moo gën min a sabri ci muñ anil maasiyati ci bañ a def ak mooy yàlla as-saxirati gi ay ji ndaw ad-daniyati gi ga ji suufe kon côté boobu mooy topp yàlla muñ ci mën a def topp yàlla mooy gën moo gën muñ ci fexe ba mën def ba ba doo ci mooy yàlla mu ne nit ki doomu aadama muñ ba mën a taxee jaamu yàlla goo xam ne gu rëy la gu màgg la la sàkk ci ne côté boobu jaamu yàlla googu kon mooy gën muñ ci jaam jaamu yàlla googu mën koo def moo gën ci muñ ci muñ ci wattandiku mooy yàlla goo xam ne gu ndaw la goo xam ne gu suufe la kon foofu côté boobu mooy yàlla muñ ci mën a def topp yàlla mooy gën muñ ci mën a wattandiku mooy yàlla ndax topp yàlla googu dafay nekk bu mag gu rëy goo xam ne euh, la lay xëcc ba nga def ko muñ muñ nga lay xëcc ba nga mën koo def la sàkk ci ne mooy gën muñ gi nga xam ne mi euh, ngi tege rek ci bañ a ci mooy yàlla goo xam ne gu ndaw la goo xam ne gu suufe la waaye mu tekki nee ne wa sabru an al maasiyati al kabirati afdalu min as-sabri ala taa'ati as-saghira waaye tamit nee na wa sabru muñ an al maasiyati ba def ak mooy yàlla al kabirati gay aji rëy afdalu nee na moo gën min as-sabri ci muñ ala taa'ati ci topp yàlla ga as-saghirati gay aji ndaw nee nag côté bii moom mooy yàlla muñ ci bañ a def mooy yàlla yi moo gën muñ ci mën a def topp yàlla côté ban la mu ne doomu aadama ji mën a muñ mën muñ mën a muñ ba mën a wattandiku mooy yàlla goo xam ne gu mag a mag a mag la muñam googu nag moo gën nag ci mën a def topp yàlla goo xam ne gu ndaw a ndaw la côté boobu moom muñ ci mooy yàlla muñ ci wattandiku mooy yàlla mooy gën a ëpp doole mooy gën muñ ci eh, topp yàlla muñ ba mën a def topp yàlla ndax kii muñ ba muñ gi àgg ci dana war mën a mën ko wattandikuloo jaamu mooy yàlla gu rëy boo xam ne gu bon bon la à chaque ci ne ci côté boobu nag mooy gën nag muñ goo xam ne da lay posé ci nga da lay ci nga maa def do topp yàlla koo xam ne dëgg la topp yàlla waaye gu ndaw la foofu moom muñ ci mën a mën a wattandiku mooy yàlla yi mooy gën mu ne wa sabrul abdi ala al jihaadi mathalan afdalu wa a'zam min sabrihi mu joxe misaal mu ne wa sabrul abdi wa sabrul abdi mu joxe misaal ci muñ ci mën a def topp yàlla goo xam ne gu mag a mag la nim gënee ci muñ ci bàyyi mooy yàlla goo xam ne gu ndaw la mu ne wa sabrul abdi muñu muñu jaam bi alal jihaadi ci sonn ci yoon yàlla xam xeex ci jaasi la xam jàllale misaasu euh, l'islam bi la nee masalan ci niiral ci misaal ci nataal afdalu moo gën wa a'zamu ta gën a màgg min sabrihi ci ak muñam an kathirin ci lu baree bari min saxaayiri ci bàkkaar yu ndaw yi nee na misaal jaam bi muñ ba mën a def jihaad dem xeexi ci yoon yàlla wala mu jàllale misaasu yàlla wala muy jàngale xam-xam jàngale islam ji la shakka ci ne muñ googi nga xam ne moo ko posé ci ma def jihaad fi sabilillah moo gën a màgg moo gën a rëy ci muñ gi muñ lu baree bari ci ak mooy yàlla loolu misaal la ci muñ ci topp ci def topp yàlla ni mu gënee muñ ci bàyyi mooy yàlla wu ndaw mu indi beneen misaal beneen niiral ci muñ goo xam ne dalay poussé ci nga man a wattandiku mooy yàlla gu mag a mag mag ni muy gënee ci muñ ci mën def topp yàlla goo xam ne gu ndaw mu ne wa sabruhu an kabairi l ismi wal fawaxishi wala aw na azamu min sabrihi ala salaati subh wa sawmi yawmin tatawuan wa naxwih mu ne wa sabruhu ak muñam moom jaam an kabairil ismi ci way magi bàkkaar ci way magi bàkkaar ya ci way magi bàkkaar yi way magi bàkkaar ya wal fawaxish ak ñaawteef ya azamu nee na moo gën min sabrihi ci ak muñam ala jullik suba maanaam jullik farati suba nag mana lu fi jublu moo di ñaar rakkay suba wa yow yawmin ak woor bis tatawuan ngir coobare wu wanax wi ak yu mel ne ñoom nee muñu jaam bi ci mën a wattandiku bàkkaar yu mag yi ak ñaawteef ya nee moo gën nag moo gën a màgg ci muñ gi mi muñ ci julli suba mooy julli fajar wala muñ gi mi muñ ci mën a woor benn bis ngir ngir coobare foofu misaal la ci muñ ci mën a wattandiku mooy yàlla gu mag nim gënee ci muñ ci def mooy yàlla topp yàlla goo xam ne ko tuuti la chaque ci ne loolu moom moo gën mu ne fa hada li faslu nisaai mooy teqale xëccooga fi masalati ci masala bi ci laaj mi ci tomb bi wallahu yàlla alam moo gën a xam nee loolu mooy teqale gi jaaroon ci xëccoo gi ci masala bi teqale gi jaaro gi mooy teqale xëccoo bi jaaroon ci masala bi yàlla moo gën a xam euh, diineem kon lii mbokk yi mooy mujjantalu cause yi fukki cause yooyu yi nga xame ne day jàngal jaam bi da koy dimbale ci mu mën a muñ ba du tàbbi ci ak mooy yàlla bu subaak jàmm insha allahu tabaraka wa taala bu subaak jàmm danañ ànd ak yéen ci beneen ubbiwaat beneen i fukki cause yeneen i fukki cause nga xam ne mooy ñetteelu fukki cause jàlloon am na fukki cause yu njëkk yi jàlloon ci lay dimbale ci bëgg yàlla fukki cause yi ñaareel yi jege ci bu njëkk bi mooy yalay dimbali ci topp bëgg yàlla yeneen fukki cause yu ñaareel tege ci mooy yalay dimbale ci nga mën a muñ ci mooy yàlla bu subaa ak danañ dugg ci beneen fukki cause troisième maanaam beneen troisième fukki cause ñetteelu fukki cause yoo xam ne di dimbale doomu aadama ci mën a muñ ci li nga xam ne moo di ay musiba ki balaa nattu yu ko dal subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk